laysa ala al-a'ma xarajun wala ala al-a'raji xarajun wala ala al-marda wala ala al-maridi xaraj wa man yuti' Allaha wa rasuulahu yudxilhu jannaatin tajri min tahtiha al-anhaar wa man yatawalla yu'azzibhu 'azaaban aliimaa kon suñu woroom di di àggale mu ne laysa ci laaya bi nga xam ne mooy fukk bi ak juróom-ñaar mu ne laysa ala laama ginnaaw bi nga xam ne ci lay wax ne ñi nga xam ne bu xare jotee ñu leen ñuy tendeefal aka wut ay ngànt yoo xamante ne niiru ngàntu dëgg léegi nag bi loolu xewee nag moom mooy dañoo war a génn ñi nga xam ne nag ñooy way laagaweeg way làgg yi ak ñi nga xam ne dañoo am problème wu ci tànk ak ak ak loolu ñu daal ñëw nag wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir ne ah ñoom di bëggoon nañoo dem waaye nag li nga xam ne noonu lañ mel moo tax manuñoo dem noonu le suñu boroom ne laysa ala lama ak silmaxa yi mu ne laysa ala lama nekkul ci kaw ñi nga xam ne ñooy silmaxa yi muy aveugle yi xarajun amuñu benn problème ci seen bañ a dem gi borom bi moo leen ci jox ndigal ne leen yéen moom jarul ngeen di dem man ngeen des ci dëkk bi wala alal aaraji waaye it du caagante ki nga xamante ne daa amuk lafañ xarajun kooku amul benn problème moom tamit bu génnul àndul ak yonent bi alayhi salaatu wala alal maridi xarajun waaye tamit nekkul ci loosu ci kaw ki nga xam ne dafa ba muy génn di dem xare kooku it amul benn problème dara du ko ci fekk bu toogee de wa man yuti illaha wa rasulah waaye toog nag taxul nga toogee nag da ngay ñaanal nit ñi sa mbokk jullit yi te nag sa xol ak sa sa lépp ànd ak ñoom moo tax mu ne wa man yuti illaha wa rasulah waa képp koo xam ne nag dafa topp boroom bi tabaraka wa taala wa rasulahu ak ndawam bi yudxilhu dxil sif dina ko dugal jannaati nay aljana yoo xam ne tajri dina daw min tahtiha ca ronam al-anhaaru dex ya fa man yatawalla képp koo xam ne nag dafa du mooyu yu'adhibhu 'adhaban alima ñu boroom dina ko xel dina ko mbugal mbugal mu tara tara tar muy ñëw nag ci bay'a gi di jaayante gi di ko waxaat mu ne laqad radiyallahu anil mu'minin mu ne laqad dëgg dëgg radiyallahu kontaan na te gërëm na allahu boroom di tabaaraka wa ta'ala anil mu'miniina ci way ngëm yàlla yi id keroog ba nga xam ne yu baayi'uunaka ñu ngi jaayam teg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tahta shajarati ca suufu garab googale nekkoon Hudaybiya fa alima ma fi qulubihim suñu boroom xam li ci seen xol yi ngistal taxu leen woon a jóg amul kenn ci ñoom koo xamante ne nii feebar moo feebaru ngistal ko daloon ba muy jaayanteeg yow fa anzala sakinata alayhim suñu boroom daal di wàcc ak dal ci seen ci seen kaw wa asaabahum mu fay leen fathan ak ubbi goo xam ne qariban gu jege la man na boroom mufassiruna rahmatullah alayhim ne loolu mooy mu leen faye faye googu jege mooy li nga xam ne mooy xaybar ndax xaybar keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ñu ko tudde woon ci jataay bi weesu dañ koo digoon ñi nga xam ne ñoo demoon fathu sulhul hudaybiya demoon ngir umra ji te mujj la antu suñu boroom dig leen ne dina leen may ay ngañaay ay na leen may ay màng yu bari ay alal yu bari loolu mooy fathan qariba ba mooy xaybar nekkoon réew benn dëkk boo xam ne ci kaw mi Medina la nekkoon booy dem fi xam ne mooy xam ne ay yahuud ñoo fa dëkkoon ñoo fa ëppoon mu nekkoon na dëkk bu naat te bari woon ay tàndarma loolu nag boobu la leen digoon loolu am ñu ne loolu mooy fathan qariba am ñeneen ci mufassiruna yi rahmatullahi ne mooy fathu makka bu mag a mag bi bi nga xam ne moom moo gën a xam nga sahaaba yi moom radiyallahu anhum li saydina al bara ibn azib radiyallahu anhuma waxoon ne ñoom fathu fathu biñ jàpp ñoom ne yéen na yeen di jàpp fathu makka mooy kii gi waaw fathu makka de moom a ubbee la waaye ñun saxaaba yi radiyallahu anhum ñun de liñ jàppoon fathu makka mooy fat ubbeegu mag gi ñu jàppoon mooy Hudaybiya kon nag loolu am ñu ne kon mooy fathu makka mooy bu jege boobu am ci juróom-ñetteelu at bi te lii Hudaybiya mu ngi amoon ci juróom-benneelu at bi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ne wa maganima waaye lii nag li ëpp dañ ne noo xaybar lay wax léegi li koy wane mooy fii wa maganima kathiratan yu bari yoo xam ne moom la leen di fayee bi ngeen muñee ba dugg ngeen màkk ginnaaw bi ngeen fi jegee ngeen muñ loo lële ànd ak sang bi alayhi salaatu wassalaam ak li mu jël même bu dee ne naqari na daanaka ñoom ñépp la naqari woon ka ñëw ba fii ay yéefér yoo xam ne tekkiwuñ dara ñu kaaba gi ñu ne leen du ngeen fu dugg ba pare naan leen hee bu leen ñu fontoo dem leen ba ëllëg ak yu ba ba déwén ak yu mel noonu ba pare ñu jóge ci ñoom nekk ay jullit jóge ci màkk ñu leen di mbugal ñu ñëw ñu ne dañ leen koy delloo loolu naqari woon leen léegi nag bi nga xam ne ci la ñu muñ lool ba dem suñu borom dig leen ubbi goo xam ne gu jegel ak ay màng kasiratan yu yu yu bari yaxudunaha yoo xam ne ñoom jullit ñi dinañu ko jëlee wa kaana allahu te borom bi masula dañ nañ a yàtte mu ne wa'adakumullahu borom bi wa ta'aala moo leen dig maghanima ay màng kathiratan yu bari taxudunaha yoo xam ne di ko jëli fa xaybar fa ajjala lakum haadi mu daal di leen yom jegeel sil loolu le mooy moo tax xaybar ca at mi ci tegu rek ci septième année bi ci juróom ñaareelu at bi ci la xewee wa kaffa aydiyan naasi ankum mu daal fekk li nga xam ne mooy loxoy nit ñi ci yéen mooy waa Quraysh am ngeen ñoom ak ñoom yéeféru Quraysh yi am ngeen li ngeen xam ne mooy trêve paix mooy jàmmoo fukki at waaye tamit loolu dafa taxoon arab yu bari comme que dañ doon wax naan da'u muhammadan wa qawma dañ doon wax naan luñ dugg ci diina ji ak tamit lu ñuy nar a def rek ci yonent bi alayhi salaatu salaam lu baax wala lu dañ naan nañu xu ko bàyyeeg ay ñoñam daal ñoo ko a xam nu mu demee rek muy noon bi waa Makka jàmmoog moom nag ñu bari ànd comme waa Banu Bakr àndoon ak ki nga xam ne mooy waa Quraysh ngir am jàmm ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam yooyu yëpp ay ennemis de moyen la mooy ay noon yu wàññeeku la suñu borom ne maa def noonu de moom moo moo fekk tegal ñi nga xamante ne nii <coughs> mooy mooy mooy mooy mooy wa kaffa aydiyan naasi mu fegal leen loxooy nit ñi ci ci mbon ankum ci yéen wëllif leen wali takuuna ngir mu nekk tamit loolu le aayatan mandarga lil mu'miniina ñeel way ngëm yàlla yi wa yahdiyakum mu daal di leen gindi siraatan aw yoon mustaqiman gu coowooral mu ne wa uxraa am na yeneen yoo xam ne lam taqdiru alayha qad ahaata allahu biha am na yeneen yoo xamante ne nii yeneeni réew yeneeni dëkk dëkk yeneen gox yoo xam ne borom bi dig na leen ko yéen jullit ñi que ne di ngeen ci teg loxo te di ngeen ko ubbi lam taqdiru alayha jamono jii may saar bii ci wiisu Hudaybiya moom de daal dingu ngeen ki tegagul ngeen ci loxo mooy tam moomagu ngeen ko qad ahaata Allahu biha daal di borom bi daal di nay peeg lépp mooy peeg na lépp te teg na ko ci loxo loxoy jullit ñi ta xewagul moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon sa yablughu hadha ad bi alayhi salaatu wassalaam ne woon l'islam gii dina àgg fépp foo xam ne tànku nit ak tànku fas yu rab yi dina fa tegu mooy sa mooy kawas yi nit ñiy sow fépp fu muy tegu ci kaw suuf diina ji dina fa àgg ci beneen ci xadiisu Seydina Tamim ad-Dari ci mu beneen boo xamante ni radiyallahu anhu dane sa yablughu hadha ma balagha al-layl wan-nahar mu ne diina ji dina àgg ful guddeeg bëccëg àgg mooy dina fa àgg muy l'islam bi kon nag mooy loolu moo tax Seydina Abu Bakr euh, Seydina Abu Hurayra anhu loolu la doon jamono yi ñuy ubbi dëkk yi jamonoy Seydina Usmaan ibn Affaan ak ñi nga xam ne ñoo ci tegu alayhim ridwaanur rahiimur rahmaan da doon wax ne def leen lu leen neex ubbi leen lu leen neex du ngeen ubbi dara benn dëkk lu dul ne fekk na suñu boroom teg ko ci loxoy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kon nag mu ngi noonu le mu ne kon wa yahdi wa uxra kon leneen ni dëkk yoo xam ne lam taqdiru alayha tegaku ngeen ci seen loxo qad ahaata allahu biha boroom bi peeg na leen wa kaana ala kulli shay'in ci lépp qadiraa ku ko man la de walaw qaatalakum alladhina kafaru muy dalal na xelu jullit ñi nga xam ne ñoo gëm dëgg te sikki sàkk ci ngëm yàlla googale mu ne la walaw qaatalakum te ñooy saxaaba yak ñi teg seen tànk fi ñu ko tegoon xam ne rek tegoo fa sa tànk ñoom ci liñ ko tegoon ngay caaxaan aka bàkkaar topp sa bakkan ak bakkanu ñeneen ak di fo di jàppale ñeneen ñoo xam ne du ñuy jullit ba pare des na nay jullit ngeen ba pare di xaar ngañaay ji yoo leen borom bi defaloon ñii xamal ne doo ko am moo tax mu ne walaw qaatalakum ñi dëggu nag wéy bu leen xare woon buñ xeexoon alladina kafaru ak yéen buñ xeexoon ak yéen ñi weddi yàlla lawal wallawul at baarawaat na ne ñu du wane gannaaw de summa ginnaaw ga laaya ji na duñu leen trouver doo leen fekk kenn waliyan ñuy am ku leen di méngoo seen mbir wala nasiran wala ku leen di dimbali de sunnatallahi borom bi nag ne lii waxuma ko ngir saxaaba yi kese de radiyallahu anhum waaye mooy li wax sànq képp ku tag seen tànk fi ñu ko tegoon sa tànk fi ñu ko tegoon na nga xam ne sunnatallahi lii mooy tëralinu yàlla wi nga xam ne moom la rëdd allati bi nga xam ne qad xalat min qablu jiitu woon na yonent yi jiitu woon alayhimu salaatu wassalaam na ko noonu la de borom bi da leen doon dimbali ndax moo waxoon nahnu lanansuranna rusulanaa walladiina aamanu fil hayaati dunyaa wa yawma yaquumul ashhaad suñu borom moo ko waxoon comme ci suuratu Ghaafir ak côté yooyale mu ne ñun de daan nansur wat ñi xam ne ñooy suñu ndaw yi alayhimu salaatu wassalaam ak ñi nga xam ne ñoo gëm ak bés bii fii ci àddina waaye bés ba nga xam ne ca la seede yu bari di taxawe muy yawmal qiyaam kon mu ne kon walan taji qad xalat min qablu walan taji data doo trouver doo fekk li sunnatillaahi ci tëraliinu yàlla tabdiila dara loo xam ne da koy soppi de mu ne wa huwa wa huwa alladhi kaffa aydiyakum ankum ne mooy boroom boobu defal leen xéewal yooyu mooy ki nga xam ne kaffa moo fekk aydiyahum loxoy yéeféer yi ankum mu wallif leen wa aydiyakum anhum waaye yéenit mu fegal leen seen seen loxo fegal ko yéeféer yi bi batni makkata foofu fële ca Xudaybiya fa ñëwoon min ba'di an azfarakum alayhim ginnaaw ba nga xam ne ci nga borom bi may leen ngeen teg leen loxo am ci ñoom ak ngañaay mooy ña nga xamante ne gisoon nañ ko bi ñu koy tudd ci saxiixu imaamu muslim ak musnadu al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima mooy bi nga xam ne gaayoo yi nga xam ne juróom-ñett fukki nit ci waa Quraysh